wa an abi hubayrata aa'id ibni amrin al-muzaniyi wa huwa min ahli bay'ati ridwaani radiyallahu anhum anna abaa sufyaana ataa alaa salmaana wa suhaybin wa bilaalin fii nafar faqaaluu maa axadat suyuufullahi min aduwwillahi ma'xadahaa faqaala abu bakrin radiyallahu anhu ataquluuna haadaa li shaykhi qurayshin wa sayyidihim fa ataa nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa axbarahu faqaala yaa abaa bakrin la'allaka aghdabtahum la'in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka fa ataahum fa qaal yaa ixwata aghdabtukum qaaluu laa yaghfiru allahu laka yaa axi rawaahu muslimun rahimahu allahu taala qawluhu ma'xadahaa ay lam tastawfi haqqahaa minhu wa qawluhu yaa axi ruwiya bi fathil hamzati wa kasril xaa'i wa taxfiifil yaa wa ruwiya bi dammil hamzati wa fathil xaa'i wa tashdiidil yaa kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala muy ñëwaat ba léegi ci suñu buntu bi wala suñu garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin mu doon garab numéro 33 ci tool bi wala chapitre wala buntu numéro 33 fanweer ak ñett eh, mu ñu gisoon ci jotaay bi ñu génn nag xadiisu 260 ñaar ak juróom benn fukk muy xadiis Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas <coughs> radiyallahu anhu bi mu ne dañoo woon ak yonent mi alayhi salaatu wa salaam sittata nafar waaw siis lañu woon mbooloo moo xam ne siis lañu woon Euh, tey nag mu teg ci xadis bi nga xam ne moo ci tegu mooy xadis deux cent soixante et un ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak benn mu ne waan abi Hubayrata mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne dakkantalam moo doon abu abu bul Hurayra de pas Hurayra Hubay ba Hubayra Hubayra Hubayra ah. <laughs> moo tax mu ne Aiz turam nag moo doon Aiz ibn Amr al-Muzani bokkoon ci waa Muzayna waaso bu mag ci arab yi wa huwa mu ne te moom mii min ahli bay'ati ar te moom mii de dafa bokk ci ñi nga xam ne ñooy waaña jaayante woon ak yonent bi alayhi amoon jaayante boo nga xam ne ci lañ tuufe woon seen ngërëmu borom waaw moom nii ci la bokkoon waaw te ñooñu bëri nañ ay ngëneel yu rëy rëy rëy rëy radiyallahu anhum mu ne moom mu nettali mu ne anna Aba Sufyaan ken Aba Sufyaan muy Saxr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf <laughs> radiyallahu anhu gaa yi nag tuubagul woon muy Abu Sufyan men rek Saxr la tuddoon ibn Harb voilà ibn Umayya baayu Seydina Muawiya ak yooyu nekkoon sangu waa Quraysh jamono yooyu ata ala Salmaana dafa dikkal romb Seydina Salman al-Farisi radiyallahu anhu wa Suhayb ibn Sinan ar-Rumi wa Bilal ibn Rabah al-Qurashi mawlaahum al-Habashi rahmatullah alayhi fii nafar ci mbooloo parmi tant d'autres ay mbooloo mbooloo la yoon Abu Sufyan romb leen fa qaalu bi Abu Sufyan rombee ñoom ñii ñu ne mbooloo moomu ne don ñii ñii don Salman Seyna Salman Seyna Suhayb Seyna Bilal radiyallahu anhu ñu waxandoo kay ne maa axadat suyuufullahi maa axadat jàppagul Abdullah suyufullahi jaasi yàlla yi min aduwillahi ci noonab yàlla bi di Abu Sufyan mi maxadaha jàppam place bañ war a am ci moom waaw man daal Abu Sufyan xare yi fi jaar yépp mu ngi rëcc bopp ba léegi ba léegi jaasi yi mata moo tax Imaam An-Nawawi mu ne qawluhu maxadaha wax ji mu ne maxadaha mooy dana ma axadat jàppul suyufullahi jaasi yàlla yi min aduwillahi ci noonub yàlla bii di Abu Sufyaan ma xadaha mooy fañ ko war a jàpp mu ne lam tastawfi mooy matalul jaasi yi matalaguñ xaqaha seen xaq minhu ci moom mooy jaas yi nga xam ne dañoo waroon a jël seen xaq ji ndox ak Abu Sufyaan bi fekk mu faatu mu yàgg yónnee ko alaaxira ba léegi defaguñu ko muy Abu Sufyaan daal ba léegi mayeguñ ko quoi <laughs> jaasi yàlla yi yi rayoon Abu Jahl nag consort ba léegi rayaguñ Abu am ñi jëlaguñ ci moom xaq gi ñu war a jël te mooy yéesar la bu bot di woo nit ñi ci lu baaxul ñu war koo fa ba pare di xare contre yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom <laughs> constat boobu lañ ñaan <laughs> fekk Seydina Bakar mu nga fa woon lii lay wane Seydina Abu Bakar ci ca mbooloo ma la mais bokkul moom waxul ci lii mooy mu déso mu déso daali déso li da désolidariser wu mooy mu bañ a nangu nag mu bañ a ànd daal ci kaddu gii daal gaa yi wax Abu Sufyan fa qaala Abu Bakr sayna Abu Bakr ne dégg mbokkam yi mu tooga doon daal wax lool mu ne leen radiyallahu anhu mais ataquluna hada li shaykh Quraysh wa sayyidihim wa yéen yéen yéen da di wax lii ki nga xam ne mooy kilifaay Quraysh Cheikhu Quraysh mooy bi <laughs> Cheikhu Quraysh bi mooy mooy seen kilifa temps yooyu waaw dinañ ci ñëw wa sayyidihim tamit leen sang ah nan ngeen mën a waxee lii ci euh, sangu Quraysh kilifa Quraysh leen sang <laughs> ca nag fa ata an-nabi Seydina Abu Bakar yemul ci def constat mu dem. dikkal yonent bay saar saar fa axbarahu mu xabaare ko daal lii nga xam ne moom la dund lii la gis ñii wax ko ak moom lim leen wax fa qaala yonent balay saar saar ne ko yaa Abaa Bakr ne ko Abu Bakr <laughs> la'allaka aghdabtahum amaana merloo nga leen de sa mbokk yooyu nga toogaloon doo Seydina Salmaan Suhayb ak Bilaal ak ñooñu anhum amaana merloo leen de mu ne ko nag yëgal ne la in kunta aghdabtahum cëy bu dee merloo nga leen yow Abu Bakr laqad dëgg-dëgg radiyallahu anka laqad dëgg-dëgg awdabta merloo nga rabbaka sa borom allah waaw waaw mu léegi nag ca saase di ko nanti bari saa saa waxee lool fa ataahum sayna abu bakar dikkal leen waaw dikkal mbooloo moo mële fa qaala mu ne leen yaa ixwata ee eh, yéen samay mbokk si waaw yéen samay mbokk awdabtukum baa li ma leen wax sànk kàddu gi ma leen wax sànk da leen a merloo wu ñu ne ko laa déedéet non merloowuñu <laughs> kon mooy li nga nañu ndax da ngeen di wax kii lii ngeen di wax sangu Quraysh di leen kilifa non loolu merloowuñu waaw yaghfirullahu laka ya akhi yal na la borom bi jéggal bu dee li nga def noonu am na li si jéggale ak tamit leneen rek yal na la borom bi jéggal yow suñu mbokk mu ne rawaahu soloo na ko muslimun imam muslim léegi yaa akhi bii dañ koo soloo ñaari mbir moom la naan wa qawluhu imaamu Nawawi rahimahullah ca suuf yaa axi e yow sa mbokk mu ne ruwiya bi fathil hamzati wa kasril xaa'i wa taxfiifil yaa mu ne soloo nañ ko bi fathil hamza mooy a waaw yaa a waaw fathil hamzati wa kasril xaa'i xaa bi nga ne xi a xi wa taxfiifil yaa yaa bi mooy bu ko def shadda nga woyofal ko mooy axi yow suñu mbokk mu ne loolu denn façon la buñ ko solo waaye soloo nañ ko ñeneen mooy war wuye te soloo nañ ko bi dammil hamzati mooy hamza bi au lieu nga ne a nga ne u wa fathil xaa i u xa xa au lieu de xi wa tashdidil yaa yaa bi nga def ko euh, euh, dëgëral ko mooy nga def ci shadda yaa u xayya waaw mu ne loolu ñaari yépp soloo nañ ko muy wane ñeewante giñ amoon ci moom mooy def ko yow ñi xam ne suñu mbokk nga waaw ñeewante gi ak loolu tax ñu ne ko yaa uxay waaw mu ngi noonu ñu ne kon loolu yëpp daal dinañ ko ci solo soloowe ci loolu kon nag mu ngi noonu euh, euh, euh, lii mooy xadiis bi léegi al imaam eh, muslim la ne moo ko solo est ce que moom kese ñoo ko solo naan déedéet imaam sëriñum al imaamu ahmad rahmatullahi alayhi daal dina koy solo al imaamu Ahmad daal dina koy solo al imaamu Muslim ñoom ñaar kese ñoo ko solo eh, imaamu Ahmad mu ngi ko indi ci musnadu awwalu musnadil basriyiin hadiisu Aa'id ibn Amr kon al imaamu kan daal imaamu Muslim benn bërëb kese la ko ne ci kitaabu mooy buntu biñ gisoon ci jotaay bi ñu génn kitaabu fadaa'ili sahaabati radiyallahu ta'aala anhum buntu bi surah def baabu min fadaa'ili Salmaana wa Suhaybin wa Bilaalin radiyallahu anhum buntu bi wax ci ngëneelu Seydina Salman Seydina Suhayb Seydina Bilal radiyallahu anhum al-imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Muhammad ibn Hatim mu ne haddathana ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Hatim di Muhammad ibn Hatim ibn Maymun Baghdaadiyu Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala qaala haddathanaa Bahz mu ne ko ñu nettali mooy Bahz muy Bahz ibn Asad al-Ammiyu Abul Aswad al-Basriyu rahimahullahu ta'ala qaala haddathanaa Hammaad ibn Salama mu ne ki ñu nettali mooy Hammad ibn Salama mooy Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama rahimahullahu ta'ala an Thabit mu jëla ko ci Thabit ibn Aslam al-Bunani al-Basri rahimahullahu ta'ala an Muawiya ibn Qurra mu jëloo ko ci Muawiya ibn Qurra ibn Iyas ibn Hilal ibn Riyab al-Muzani al-Fihri Abu Iyas al-Basri rahimahullahu ta'ala an A'iz ibn Amr moom moo ko jëlee ci A'iz ibn Amr nañ ko mooy A'iz ibn Amr ibn Hilal ibn Ubayd ibn Yazid al-Muzani yu dakkantalam nekkoon Abu Hubayra wax naa la bul juum naan Abu Hurayra déedéet Abu Hubayra Abu Hubayra saxaaba la woon al ashaj al abdi al muzani al basri rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu moom saxaaba la bu bokkoon ci waa Muzayna ah mu ngi noonu amoon na benn frère am boo xam ne saxaaba la woon muy Rafi' ibn Amr al Muzaniyu bokkoon ci waa Muzayna kon an Aa'iz ibn Amr radiyallahu anhu anna Abaa Sufyaan ata ala Salmaan wa Suhayb wa Bilaal fi nafarin radiyallahu anhum faqaalu wallahi ma axadat suyuufullahi min unuqi aduwwillahi ma axadahaa qaala faqaala Abuu Bakrin radiyallahu anhu ataquuluuna haazaa li shayxi Qurayshin wa sayyidihim فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوة أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي voilà noonu la ko indee ah mooy riwaaya yépp dañ cee boole unuqil unuqi aduwillah même imaam imaam gis nga la ne ñoom dañ ne maa axadat suyufullah min unuqi aduwillah eh, ma axadaha maa axadat jàppagul suyufullahi jaafi yàlla yi min unuqi ñu doq aduwillah noonu yàlla bii ma axadaha fañ ko war a jàpp baadu boobu ba léegi quoi. riwaay bi imaam euh, kii indi rek imaam muslim non imaam euh, an-Nawawi indi ko fii ci Riyaad bi unuq bi indiwu ko ci mais loolu moo nekk ci boo demee ci musnad al imaamu Ahmad moo ci ne boo demee ci taalibeem al imaamu muslim mi imaamul euh, kii ne moo ko solo foofu unuq am na ci mooy li nga xamante ne mooy doqu gi kon mu ngi noonu le léegi nag ñu taxaw tuuti ci hadis bii nii nga xamante ne nii day wane. ngëneelu ñii moo tax ñu tuddee leen buntu bi noonu ci Sahih imam Muslim ngëneelu ñoom Seydina Salman comme niñ ko gisoon jotaay bi ñu weesu boobu Salman newu foon parce que Salman newul woon Quraysh ba waa Quraysh biñ naan Yonent bi alayhi salaam dàqal ñii ñoom mënuñu fa woon a nekk parce que Seydina Salman Medina la feeñ Medina euh, fala ci al-baahith an al-haqiqa waaw moom mi doon dëgg. ba ni nga xam ne ci lay teere fi nga xam ne mooy Madina dëkk bu bari tàndar ma nekk fa ndax foofu la ko sëriñam ya daal daal di woon tegtal ke ne yonent mujj jamono ji foofee dina fa dem eh, alayhi salaatu wassalaam banam fay dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax bokkul woon ci ñëli ñële ñoo ko njëkk a dugg ci lislaam ñoom Seydina Suhayb ibn Sinaan ak Seydina Bilaal ibn Rabaah radiyallahu anhu di wane seenu ngëneel eh, kene Abu Sufyan Abu Sufyan men wax nañ la ko Saxr na Harb taa yi en jamono yii mooy jamono yi sulhul Hudaybiya ci hudnatul Hudaybiya la woon mooy bi amee accord ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam kene léegi accord de jàmm quoi mooy jàmmay dox diggante jullit ñi ak ñi nga xamante ni ñooy waa Makka ak ya xam ne daal moom lañ defoon hudnatul Hudaybiya point yañ waxoon yi nga xam ne ci biti nii danga naan ne lii lii lii jar na nangu ah. mais yeneen ci balay saa saa mi borom bi xamal daal di koy nangu malgré dëng-dëng te fa ne yi nga xam ne moom lañ waxoon ay ku jóge ci yéen ñëw ci ñun dañ leen koy delloo mais ku jóge ci ñun jullit ñi ñëw ci yéen euh, ku jóge ci euh, ñëw ci ñun dañ leen koy delloo mais ku jóge ci ñun ñëw ci yéen kenn du leen ko delloo ak façon yooyu dëng yooyu ak tamit dañuy am jàmm dañuy jàmmoo. li nga xam ne mooy fukki at ak yooyu yëpp après li nga xamante ne loolu euh, yi ñu waxoon après daal euh, yonent bay saasaam d'accord même bu dee ne léppoon ci saxaaba yi radiyallahu anhum gisawuñu ko woon waaye loolu mooy li nga xam ne mooy li doxoon te loolu mooy li gënoon waaw tout temps du rek nit ki voilà ñi bëgg voilà à aller à l'affrontement kese ñoom ñooy les les esprits belliqueux que ñooñu ñoom li ñu xalaat loolu la léegi képp koo xam ne gisewu ko noonu wala waa ji waay waayu lu tax mu koy gise nii déedéet c'est pas ça am na droit xalaat li mu xalaat waaw te tamit am na xalaat am na droit xalaat lu wuteeg mbooloo mi yëpp li ñu jàpp ne loolu la waaw te kenn du xamee ne ñii am dëgg part que ñu ëpp waaw ndax keroog yonent sallallahu alayhi wasallam presque moom kese ak Seydina Siddiq ñoo àndoon ca affaire bi ah waaw ñi ci des ñëpp dañ doon kaas ne lu tax ñuy nangu affaire yi boo waxu Seydina Omar ba taxu ñoo jóg radiyallahu anhu te moom la naan moom mii ci waa ahlu bay'atu ridwaan la bokkoon ki nettali nettali bi ci boppam eh, eh, eh, muy Seydina Aid ibn Amr Abu Hurayra Abu Hubayra radiyallahu anhu nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na lam yaliji naar ahadun baaya'a tahta ash-shajara nee na du dugg safar képp koo xam ne jaayante nga ci suufu garab yi waaw te suñu boroom wax na seeni mbir rëyal ko laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara waaw waaw nee na laqad dëgg-dëgg radiyallahu boroom bi daal dinay gërëm mu ne boroom bi gërëm na laqad radiyallahu boroom bi da gërëm na anil mu'minina way ngëm yàlla yi iz yubayi'unaka keroog bi nga xam ne ci la ñuy jaayante tahta shajara ci suufu garab googale waaw moom mii ci ñooñu la bokkoon kon Seydina Abu Sufyan temps yooyu ci jamono yooyu la nga xam ne ci lañ accord yooyu ñu tegoon nag que mbooloo mu mu mu neex ci arab yi ànd ak yonent mi alayhi salaatu salaam mbooloo mu mu neex mu ànd ak waa Quraysh léegi euh, ba mu ko defee am mbooloo mu ànd ak waa yonent mi alayhi salaatu salaam ñu ànd ak ñi nga xam ne waa Banu Bakr ànd ak waa Quraysh ah. léegi sauf que euh, waa Quraysh après dañoo rey ñenn ñoo xam ne allié ak bon ak seen waa Banu Bakr quoi lenn ci waa Quraysh jàppale leen ñu faat ñenn ñoo xam ne allié wu yonent bi alayhi salaam la woon boobu la nag la Abu Sufyaan daal di fay ñëw romb <laughs> en tout cas ci jamono jooju la woon <laughs> léegi kii ne ñoom Seydina Bilaal nag daal di koy wax lii ne waay yow. kii daal noonu yàlla bi daal jaasi yàlla yi jëlagul ci doqam gii pa lañ seen xaq gar lañ war a jël ci moom mooy Abu Sufyaan na ngi dund ba léegi faataguñu ko boobu ba léegi tey léegi nag ci la Seydina Abu Bakar ne mais <laughs> waaye neen di wax lii ki nga xam ne mooy sangu Quraysh di seen kilifa <laughs> hein loolu ngeen di wax sangu Quraysh après mu dem ci yonent la saa saa loolu dañ cee xam ne ay jullit bu dee dañoo ñàkk euh, Euh, bokk ay gisin ci mbir mu man di doon amuñu droit ku nekk toog naan man nii laa ko jàpp wala ku nekk nekk fa nga nekk di animer yi nga xam ne mooy mooy façon ba nga gis mooy da ngaa war a dellu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ngaa war a dellu ci njàngaleem alquran ak njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax bi nga xam ne noonu la demee Seydina Abu Bakar wax wax leen loolu ba pare dafa dem ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw ndax li suñu boroom wax wa in fa in tanaaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuuna billahi wal yawmil aaxir waaw bu ngeen euh, xëccoowee ci mbir farudduhu ila Allah na ngeen ko delloo ci yàlla war rasul ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam in kuntum tu'minuna ndeem nekk ngeen ñoo xam ne ñu gëm ngeen billahi ci yàlla wal yawmil aaxir ak bés bu mujj ba zalika loolee xayrun wa ahsanu ta'wila te suuratul nisaa léegi waaw mooy dafa eh, eh, laaju inkaar la mooy àndul ci li wax ndax jàpp na ne bon Abu Sufyaan dëgg la yéefar la mais kilifa la te kilifa waa Quraysh la est ce que jaadu nañu koy wax wax yu mel nii mu ñëw ci yeneen tamit saa sala daal di koy fa axbarahu moom it bi mu ñëwee mu nettali ni mu demee lañ dañ xame xamee ne nit bu dara xewee ki leen war àtte wala ci yay dem ngir mu euh, do euh, lijjanti mbir mi il faut ngeen wax kon fidèlement li xew waaw waaw fidèlement li xew bu leen ngay ñëw di wax waxe ko noo xam ne yow. de toute façon bu prudawul li muy man nag mooy yow yaa am dëgg loolu du loolu du lu jaadu waaw mooy nit ki il faut nga transmettre fidèlement li nga xamante ne nii moom mooy wax yi nen la deme ni wax yi deme waxal loolu te nga bañ cee yokk nga bañ cee wàññi dara ni mu demee daal du waxal loolu waaw moo tax bi nga xam ne loolu am na Seydina Bilal Seydina Abu Bakr bi mu ñëwee dafa wax ni mu demee mooy ah Abu Sufyan daa romb ñii ñu wax ko lii Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko yaa Aba Bakr la'allaka aghdabtahum mooy lim ko lim leen tontu noonu Yonent bi alayhi salaatu salaam gis ci ne ah amaana de loolu mu leen tontu merloo na leen mën na mën na jurum mer ci ñoom waaw mu ne ko amaana mer nga leen de moom itam mu daw ci saase ndax xam. gravité bu nekk ci merloo ay jullit waaw merloo ay jullit gravité bu garaaw moo ci nekk lu garaaw te mu xam lool ci saasamam Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mu daal di dem ci ñoom fa ataahum fa qaala ca saasa mu ne leen yaa ixwata ay yéen samay mbokk waaw ndax mbokk ay mbokk lañu waaw moom bokkoon na ci sang yi waaye ñii dalee na nawloo xam na ni loolu nawlook l'islam al kufu fi diin waaw loolu mooy li am solo waaye nekkul rek ay liggéey ne walla ñun ah, ñun waa askan sàngam déedéet affaire bi du loolu waxoon nañ la ko ci jotaay bi ñu génn te yonent ba leeral affaire bi du loolu waa voilà du na ay way ñun ñooy waa diw ñun ñoo am mbubbu sàngam ñun ñoo ñun la suñu baay nekkoon diw suñu maama doon diw après ba léegi waxagoo li nga def waaw waaw ba léegi yow waxagoo li nga def laysa alfata man yaqulu kaana abi waaw inna alfata man yaqulu ha ana da kon nag mu ngi noonu de waaw laysa alfata man yaqulu kaana abi waaw ki nga xamante ne mooy góor dëgg di cam dëgg tax ñuy wax mooy ki nga xam ne danaan euh, du ki nga xam ne moom exploit yépp ngóoraam yëpp ci saa bàyyi defoon nag saa bàyyi nee nag foosoon yooyu kese la moom dara deful waaw sama bàyyi def na saa bàyyi saa maan moom tey mais yow lan nga def mu ne dëgg-dëgg liy jam ci yow yàlla indiwula fi ngir ngay supporter sa bàyyi wala sa maam déedéet dala fee indi ne i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun liggéey le borom bi xel seef naa gis seenum liggéey ak yonentaam ak woy ngëm yàlla voilà loolu mooy lislaam voilà ak nawlonte ci wàllu diine la mu ñëw ne leen la in kunta la in adabt yonent bi alei salaatu salaam bi mu ko waxee loolu mu dikkal leen ci saasi waaw da leen amaana waaw waaw fa jeexalumal yonent bi alei salaatu salaam da leen ne boo leen la in kunta adabtahum laqad adabta rabbaka boo leen merloo wee de xamal ne merloo nga sa borom azza wa jalla nga xam ne moo tedd moo màgg moo màgg moo tedd loolu dañ ci xame ne kon merloo Bilaal Seyna Bilaal merloo Seyna Salman merloo Seyna Suhayb ak ñi mel ni ñoom mooy merloo nga yàlla <laughs> loo yow bu dee Seyna Abu Bakar lañ wax loolu lan ngay xalaat ñi nga xamante ni ay moyens que rien lañu nekk fi di dugg du ñu tus di wax ci xaqu ñu mel nii lu ñaaw ci seen gannaaw ci mbooloom siit yeeg façon yooyu di saaga di wax koy wax yu ñaaw sahabatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam nee na boo leen merloowee na nga leer ne merloo nga yàlla te waxu ko n'importe qui seen sang la ko wax waaw waaw allah moo tax suñu jamono ji surtout suñu façon réew yi façon yooyu nga xam ne ci réseaux sociaux yi ku ci nekk di jaay nga gis ñoo xam ne ak reewande bu mat sëkk ak xam ne rek nekkuñ ci réew muy doxal sariya ndax buñ naan ci réew muy doxal sariya de façon ñemewuñu ko wax parce que il suffit ñu wax yenn yi mooy jaasi l'islam rey na leen bu yàgg waaw ñoom moom reyoon nañ leen bu yàgg waaye nag comme que dañoo nekk réew moo xam ne lu waay neex wax waaw lu waay neex wax lu dul ah xanaa nga baña a laal ka jiiteeg ay mbiram <laughs> waaye bu dul loolu ña nga xam ne ñooy sëriñ sañ jàpp ne ñooñu moom kenn waru leen a wax dara waaye kantaa ñi nga xam ne ñooy kilifaay sëriñ soosu ñuy wax te sëriñ soosu ñoom lañ doon roy di leen tagg ci seen xasida yépp ñooñu moom bu la neexee waxal ci ñoom lu la neex waaw moom amul ku leen jooy la amul kenn ku lay wax dara waaw nga dégg leen ñuy wax di xuus ci deru ci xaqu ñoo xamante ne ni yonent bi alayhi salaatu nee na boo leen merloowee yow merloo nga sa borom allah allah waaw ñoo xamante ne seen julli sax wóorut waaw seen julli ju jàkk wóorut waaw ñuy xuus ci xaq ñi nga xam ne alxuraan bi ñuy jullee ñoom ñoo ko jottali waaw ndax bu dul woon ñoom du agsi ba pare nga génn yenn kàccikat yi naan la waa alxuraan waaw ne sunna nàngam ma ne la saay kay affaire bi du loolu sunna ci boppam la fi indi sunna moo fi indi alquran waaw waxoon naa la loolu nag ab technique la waaw mooy dañuy tàmbali par benn benn waaye fi ñu jëm mooy diine ci boppam baleen ko parce que amul njariñ wal iyaadu billah muy waxu zanadiqatul kibaar ñi nga xamante ne nii ñoo gën a bon mbuxum ci biir tool ñoo gën a mën a yàq li nga xam ne mooy ab ab till ci biiru pulaayi wal iyaadu billah kon lii lépp di wane tamit li nga xamante ne nii mooy ngënil bu ñuy am ak tamit di sàmmante xolu way ñàkk ñi ndax ñii dañ leen a xame woon ñàkk waaw dañ leen a xame woon ñàkk waaye xamoon leen ak cellte di leen comme l'imam an-Nawawi wax ci al-Minhaj rahimahullah mu new fihi mura'atu qulub ad-du'afa wa ahli ad-din wa ikramihim wa mulatafatihim waaw wala wa ikramuhum wa mulatafatuhum nekk na ci di sàmmonte xolu way ñàkk ñi ak way faible yi waaw bañ rek yow daal lu la sa làmmiñ may rek ngay wax jëmale ci ñoom déedéet del xool est-ce que lii may wax nekkul loo xam ne wax la joo xam ne c'est blessant day gaañ wala boobu ñu gise ko noo xam ne du noonu loolu nit ki da ko war a bàyyi xel mais boyal sa làmmiñ rek naan man daal ñii laa ko jàppe noonu laa koy waxe je suis libre d'esprit je dis ce que je veux léegi nag ku mu naqar yi sa la déedéet waaw di sàmmonteeg wa ahli diin rawatina ñi nga xam ne ñoo téye diine ji nga xam ne ci cell te rek lañ ne waaw wa ikramuhum ak tamit di leen ah, teral wa mulatafatihum ak di ñeewanteeg ñoom allahu akbar kon nag mu ngi noonu de waaw kon mu ngi noonu ah. ñu ne biñ ñëwee moom itam mu ñëw leerlu comme que ren saa saa wax na ko lool mu xam ne loolu musiba la mu daw si ci saa soom Seydina Siddiq loolu dañ koy xam ne mooy yu mel noonu bu amee bul ko retardel naan non grawul je vais les voir ailleurs quoi un autre jour xam naa dinaa dajantewaat ak ñoom déedéet bu dee oto nga yoroon daw fu sori dawaatal ba ca ñoom wala yor nga seen numéro nga woo leen tey borom bi yombal na laaj leen est li ma leen wax mbaa ah mbaa kaddu yi ma tenir yi ma wax yi ngeen dégg ma wax loolu mettiwu leen wala gaañu leen waaw ba leerlu bu dee dañ na la dañ la gaañ nga ne ah jéggal leen ma loolu nekkul woon sama jubluwaay wala bu doon loolu laa jublu maa juumoon ngeen jéggal ma waaw bu dee nag nañ na la lool jéggiwuñ la comme lii eh, non non loolu mettiwuñu de waaw comme lii Seydina Siddiq bi mu ne leen yaa ixwata eh yéen samay mbokk waaw waxu ñeewant waxu ñoo bokk lépp ah aghdabtukum dama leen a merloo xaalu laa ñu ne ko déedéet non merloo wooñu de <laughs> merloo wooñu waaw loolu tamit mooy la franchise waaw waaw yaghfirullahu laka yaa ukhayya wala yaa akhi yal na la suñu borom jaal di jéggal <clears throat> waaw ñu noonu yal la borom bi suturaal yokk suturaal waaw yow suñu mbokk mooy loolu la nag innamal mu'minuuna ikhwa mu ne leen yaa ikhwa taa ñu ne ko yaa akhi ak yaa ukhay ndax ñeewante kon lii lépp day wane li al imaam wax noonu ci al minhaj lëkkaale wa suñu bunt di ñeewante way néew ju doole ñeeg way ñàkk ñeeg ñi nga xam ne ñoom lañ mooy ñu damm ñi ak ñooñu tay rafetal jëm ci ñoom ah say kàddu lépp du jàllox alal kese waaye sa kàddu sax boo jàppee ne ah li nga wax de waroo ko a wax demal nga jéggalu leen te bul rëy bul ne waaye je m'en fous ah non bul ne je m'en fous parce que bu dee ne da leen a gaañ ah da leen a merloo